waaw Allahu akbar léegi dernier bi nag fii nag la imaam nag di indi mooy li doon wax sànq fii nag la koy indi fii la koy waxe léegi nag ñu xool eh, est que <laughs> loolu mën nañ ko dégg dëgg dëgg dëgg eh, bon nan lañ koy dégg ak tamit nan la demee quoi léegi al imaamu al-Haafiz an Euh, rahimahullahu ta'ala mu di dernier hadith mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept mu ne mu ne an mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yahillu li mu'minin an yahjura mu'minan fawqa thalath fa in marrat bihi thalathun falyalqahu falyalqahu walyusallim alayhi fa in radda alayhi salaama faqad ishtaraka fil ajr wa in lam yarudda alayhi faqad baa'a bil ithmi wa xaraja al-musallimu minal hijra rawaahu abu daawud rahimahullahu bi isnaadin hasan qaala abu daawud rahimahullah ida kanat alhijratu lillahi taala fa laysa min hada fi shay alimam alhafiz nag indi fii nag li nga xam ne mooy dernier affaire bi mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi radiyallahu anhu alhafizu dawsiyu radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi te ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na laa yaxillu daganul li mu'minin ci way ngëm yàlla an yahjura muy tongu di gàddaay hmm? di ignorer mbokku jullitam fawqa salaasin lu féete kaw ñetti fan fa in marrat bihi salaas bu dee ñetti fan romb na ah bu dee ñetti fan romb na fal yalqahu na dajeeg moom bu dajeeg moom na dajeeg moom wal yusallim alayhi daal di koy nuyu waaw loolu na ko def waaw fa in radda bu dee nag nuyu na kenn ki fa in radda alayhi salaam bu dee fay na ko faqad ishtaraka fil ajri ñoom ñaar ñépp ñooy bokk pay gi waaw dañuy bokk léegi fam fay la ñuy am waaye nag wa in lam yarud bu dee waa ji daa dajeeg moom di ko nuyu waa ji faalewu keneen ki faalewu mu ne faqat ba abil ismi kooku dellu na ci bàkkaar bi mooy ka bañ a nuyu wa xarajal musallimu kanta ki nuyoo moom def na lu ko war moom génn na minal hijra ci tongoo ga ca gàddaay bi nga xam ne moom la ne woon ndax nuyoo na kii moo ko bañ a fay léegi bàkkaar bi yëpp ca waaja lay lay lay këpp mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko abu daawud al imaam abu daawud bi isnaadin ci càllale xasan bu baax léegi nag imaamu yii nag di indi nag beneen côté bi nga xam ne moom la doon wax ne bam des daa xaraam ay julli yuy toogante lu ëpp ñetti fan ba mu des bu dee ne waa ji moom binaa kañuy tongu moom ak binaa la fi indi ak kàccorte boo xam ne gu feeñ la léegi nag foofu la la ko teg mu ne qaala Abu Daawuda al imaam Abu Daawuda bi mu soloo xadiis dana ida kaanatil hijra bu dee ne tong gàddaay gi nga gàddaay ko lillahi yàllaa tax ta'ala mu kawe fa laysa fi hada fii shay nekkul ci lii nii ñu tere dara bokku ci <laughs> moom lii la la lay affaire am boobu <laughs> te imam Abu Dawud bon du ci hadis bii la ko indi mooy dernier hadis bi mu indi ci bunt bi ci la tuddi affaire bi imam An-Nawawi di wax bi mu indee hadis yi yëpp loolu la léegi mais bon nañ taxaw fi après dinañ ñëwaat ci insha allah loolee léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce bi kan moo ko solo ñu ne lii moom imaam Abu Daawuda kese moom moo ko moo ko solo waaw moom kese moo ci wéeti voilà moom eh, keneen fekku ko ci wala jiitu ko ci muy awalu kitaabul adab mooy téere biñ gis hadis yi mu fi indi nii yëpp <coughs> baabun fii man yahjuru axaahu muslim mu ne haddasanaa Ubaydullah ibn Maysara wa Ahmad ibn Sa'id as-Sarakhsi mu ne sama ñaari sëriñ ñoo ma nettali di Ubaydillah ibn Umar ibn Maysara al-Jushami mawlaahum al-Qawaariri hmm? Abu Sa'id al-Basri wàccoon Baghdad kon al-Baghdadi rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a génn àddina gane àddina vers les années cent cinquante et un génn nekkoon thiqatun sabt rahimahullah ku dëgërte euh, mu wa Ahmad ibn Sa'id as-Sarakhsi ibn Sa'id as-Sarakhsi bi Ahmad Abu Ja'far ibn Sa'id ibn Sakhr ibn Sulayman ibn Sa'id ibn Qays al-Marwazi ad-Darimi Abu Ja'far ñi ne Abu Abdillah as-Sarakhsi an-Nisaburi al-Khurasani al-Marwazi voilà moom thiqatun hafiz la woon gane àddina vers année cent quatre-vingt yi génn àddina deux cents cinquante am nay wuute tamit ñoom ñaar anna aba amir axbarahum kene kuñ naan abu amir da abdul malik ibn al qaysi rahimahullah di abu amir al aqadi men taala wuurun fiqa génn àddina deux cent quatre taala axbarahum moo leen xabaare kene mu ne xaddathana mu ne nettal nañu Muhammad ibn Hilal mu ne ki leen nettal Muhammad ibn Hilal ibn Abi Hilal al-Madani at-Tammar rahimahullah mawla Bani Ka'b so génnaat na 162 moom saduq la borom Taqrib at-Tahdhib wax mooy ku dëggula woon rahmatullahi alayhi léegi mu ne moom mii qaala moo ne abi Muhammad ibn Hilal mu ne sama baay moo ma nettal Hilal ibn Abi Hilal al-Madani rahimahullah moom maqbul la borom taqribu tahdhib wax bon génn àddina mag gane àddina loolu dañu ma ko an abi amir an abi hurayra mu jël sayna wa mawlana abu hurayra al-hafiz ad-dawsi al-yamani radiyallahu anhu génn àddina cinquante-neuf anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala la yahillu la yahillu li mu'minin an yahjura mu'minan fawqa thalath fa in marrat bihi thalathun falyalqah falyusallim alayhi fa in radda alayhi salaam faqad ishtaraka fil ajri wa in lam yarudda alayhi faqad baa'a bil ism mu ne zaada Ahmad wa xaraja al-musallimu min al-hijra voilà muy Ahmad ibn Sa'id as-Sarakhsi la ne moom moo yokku nag ne ci moom ni mu ko nettalee wa xaraja al-musallimu min al-hijra ki nuyoo nag génn na ci li nga xam ne mooy tongo ba nga xam ne moo doxoon. seen diggante kon hadith bi lii la léegi li imaamu Nawawi wax nag ca ne ki nga xamante ne nii qaala Abu Daawuda idaa kaanat al hijratu lillahi ta'ala fa laysa min hadha fi shay waaw loolu wax naa la mu ngi ko indi ci ginnaaw bi mu jeexale hadith yi mu indi ci bunt bi te hadith bi mujjoon moo doon hadith sayna Abu Hurayra bi ne woon radiyallahu anhu tuftahu abwaabul jannati kulla yawmil wal xamiis fa yughfaru fi dhalika al-yawmayn li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'an illa man baynahu wa bayna akhihi shahna fa yuqaal anziru haadayni hatta yastaliha boobu lu mujjee indi ci bunt bi après nag ci la ne mu ne qaala Abu Daawuda al imaam Abu Daawud boo wax naa la lii boroom xam-xam yi dañuy waxe noonu mooy di tudd seen tur bu ñëwee ba war a wax comme imaamul Buxaari yi danaan qaala Abu Abdillah bu nee xadis am lu mu bëgg a wax du ne du ne man al yi nee naa déedéet danaan qaala Abu Abdillah baayu Abdillah nee na fekk boppam la ci jublu yow nag boo xamul nga naan waa kuy Abu Abdillah fii ci càllale bi gisuma fi kenn koo xam ne Abu Abdillah mooy dàkkanta ndekkati mi eh, imaamul Buxaari ci boppam boppam lay wax naan Abu Abdillah <laughs> voilà waxoon nañ la al qaadi <laughs> Euh, Ibn Rushd bu la nee qaala al qaadi bu la nee al qaadi le juge nee na mais le juge mooy kan boppam lay wax boppam la naan al qaadi fii itam imaam Abu Daawuda loolu la wax mu ne qaala Abu Daawuda kon nga xam ne moom lool loolu wooy boppam <laughs> waaw xam nga Souleymane la tudd waaye neewul qaala Souleymane da ne qaala Abu Daawuda mu ne Abu Daawuda nee na mooy boppam annabiyu yeneen saa salaam. hajara ba'da nisaa'ihi gàddaayu na lenn ci soxnaam yi arbaina yawman quarante jours bon quarante jours nag matu ko woon bu lii daa mel ni njuumte la voilà parce que matul quarante weer la waxoon ñëw vingt neuvième jour ñu ne ko yooyu saa est-ce juumoo vingt neuf nga wàcce la mu ne leen al shahru weer day nekk vingt neuf di nekk trente mooy vingt neuf mu ne wabnu Umar mu ne Abdallah ibn Umar hajara gàddaay na ibnan lahu benn doomam ilaa an maata <laughs> ba ni ibnu umar di faatoo bon doomam ji nag mooy bi kii la woon mooy bilaal quoi <laughs> mooy bilaal <laughs> bilaal la woon parce que bilaal mooy masala est que jigéen bon kii bilaal na ne Euh, Bilal ibn Abdullah ibn Umar mooy Bilal ba naddukat bi non <laughs> Abdullah ibn Umar dafa am doom ju mu tudde bu bu tudd Bilal léegi di Bilal ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anil jami' Abdullah ibn Umar dane <coughs> fekk jigéen ñi quoi euh, niñ doon demee ci jàkkaay leen saa salaam bon ñenn ñi mooy respecté tuñ norme yi ñu war a demee jàkka te loolu gis nga lim teele Abdallah noonu euh, léegi nag gaay bi ñuy waxtaan ci loolu Abdallah ibn Umar nag ne radiyallahu anhu ne yoneen saa sallam nee na la tamna'u ima allahi masajid allah ne yoneen saa sallam nee na bu leen tere jaamu yàlla yu jigéen ñi jàkkaay yàlla yi Bilaal ne wallahi la lam naahunna <laughs> doom ji ne ko wat naa ci yàlla laa wax ne dinañ leen ko tere Abdallah ibn Umar mer ne ko yow maa nga naan yonent saa salaam nee na bu leen leen tere yow nga ne di nga leen tere waaye dal ci kawam bu baax ŋaññ ko ŋaññ bari boobu la ko mujjee tudd ba kara muy faatu <laughs> ba ni mu faatoo faaleet ko parce que nee na maa ngi naan yoneen saa salam nee na yow ngay wax say wax yu contraire ak yoneen saa salaam wax léegi dama lay laaj yow kooku bu ñëwoon ci suñu façon réew yi nga xam ne suñu jamono yi nga naan kilifa diine ngay dégg ñuy wax moom moom du day na yoneen saa salaam nee na de day xam ne yoneen saa salaam lii la wax moom wax lu contraire ba pare di ko affirme di ko wax ci kaw kooku nga yaakaar ne saxaaba yi nan lañ koy def kooku kooku dañ koy rey benn yoon mu kooku mooy kooku léegi imaginer ñu ne la kooku nag fi mu toog ndajama walla leer gaa ngay jolli jan leer ban leer a fay jolli yow ñu gën ci nit ñi bu ñu bu ñu fekk bu ñu gisoon nit ku mel noonu dootuñ toog a teg moom yaakaar nga ne malaaka yi dinañ ñëw di toog ak façon per yu yu ñàkk solo yooyu duñu ko def léegi imaam Abu Daawud loolu lay wax eh, léegi nag bon xam nga kii moo ko doon nettali Salim Salim mooy doomu Ibnu Umar la quoi moo doon nettali affaire bi ne saa bàyyi demee eh, te pourtant Bilal kat lii Bilal wax Sayyidatu Aïcha loolu la waxoon mais sauf que léeg-léeg waxin daa am solo mooy ton ak nan la ñuy waxee dafa am solo ñaari nit wax nañ laa même chose kee ñu ŋàññ ko kii moom kenn ŋàññi ko daal di koy kii nangul li wax te pourtant moo këli ñoo bokk luñ wax parce que Sayyidatu Aïsha dane man de jigéen ñi ñii ma leen gise ñuy demee ci jàkka yi léegi bu ko leen bu leen yoneen saa sallam gisoon dina leen tere ñu dem ci jàkka yi xam nga Bilal Bilal constat la defan ah, dafa gis jigéen ni ñuy demee ci jàkka ji comme ni Sayyidatu Aïsha mais moom problème am mooy Sayyidatu Ibn Umar dane saa sallam nee na bu leen tere jigéen ñi jaamu yàlla yu jigéen ñi ñuy dem ci jàkkaay yàlla yi moom nag dafa mer ngir affaire boobu le fait que pas li yeneen saa saa wax mais le fait que jigéen ñi ni ñuy demee ci jàkk ji léegi moom nag mu ne wallahi dinañ leen ko ten bàyyi ji ne i gane lan yow <laughs> yow manaan la yeneen saa saa nee na bu leen tere yow nga ne dangay ngay tere ŋaññu ko ŋaññu ko ba doyal après nag tudd ko ba ni muy génn àddina léegi nag loolu la imaam Abu Dawud wax léegi nañ wax moom li mu wax ba pare après dinañ ñëwaat ci yooyu kon mu ne <laughs> kon Ibnu Umar bon bu njëkk bi wax naa la ne loolu moom juumte la mooy du quarante jours ah loolu mooy mooy xadis bu siiw boobu rek bi nga xam ne Abdullah Seydina Jaabir nettali na ko Seydina Umar nettali na ko Seydina Ibnu Abbaas Seydina Umar moo ko nettali Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma bi muy laaj waa ñaar ñooñu. suuratu tahrim di wax moom ñaari jigéen ñooñ ñooy ñan in tatuuba ila llahi faqad saxat qulubukuma qulubukuma ñoo ñaari jigéen ñooñ ñooy ñan Umar ne ko fekk ñu jóge woon Makka Ibn Abbas baay ba Seydina Umar wéet mu ànd ak moom ci yoon bi la woon ku mu doon dem di ki aajo doobaadoo am mu yoral ko yat we ak sottil ko mu jàpp mu ne ko yaa amiral mu'minin yow njiitu jullit man de am na benn masala boo xam ne benn laaj ma la bëggoon a laaj atta ngi nii manuma la ko laaj saa bu ma la laaj rek sa kii daal damay arrêté <laughs> mooy mooy sëy naa war kari charisme moom ko waa doy blocage doon doon mu ne ko mu ne ko sama doom mbokk boo xamat boo amatee dara loo yaakaar ne am naa ci xam-xam laaj ma bu ma xamee dinaa la wax bu ma xamul ma ne la xaw ma mu ne ko man li ma bëggoon laaj mais ñaari jigéen ñooñu ñooña mu ne ko eh, Ibnu Abbaas yéemu na i ko boobu Aïcha ak Hafsa ñoom ñaar la woon <laughs> après ci la ko nettali affaire boobu mais loolu vingt neuf jours loolu c'est pas quarante jours comme li imaam Ibn Abu Daawuda as-Sijistaani wax nii bon amaana soit muy ci ñi toxal affaire bi ñoo juum parce que imam Abu Dawud xadis boobu xam na ko te bokk na ci ñi solo yooyu quoi foogu ma ne erreur boobu noonu euh, jóge na ci moom dëgg-dëgg foogu ma ne erreur boobu moom erreur lay doon moom al imam Abu Dawud as-Sijistani yu que ne lii quarante loolu yaakaaruma ko du tout waaw loolu en plus te moom euh, daal dina koy daal na koy solo ko hein Euh, mais moom benn côté bi la solo parce que hadis boobu dafa bari lu muy kii mais bon loolu taxuñoo jóg mais yaakaar naa ne en tout cas lu mu ci man di demee ci fii loolu lañ fi bind léegi mu ne kon baax na léegi kon wax na Ibnu Umar ak doom ji mu ne mu ne qaala Abu Daawuda léegi nag ci la tegel yi mu ne imaam Abu Daawuda mooy boppam ba léegi nee na idaa kaanatil hijratu bu dee ne tongo bi gàddaay bi lillahi yàllaa tax fa laysa min hada bi shay nekkul ci ñu tere fii nii ci loolu dara mu ne wa inna Umar ibn Abdul Aziz ghatta wajhahu ala rajul mu ne te Umar ibn Abdul Aziz nekkoon xalifa di ibnu Marwan Abdul Aziz ibnu Marwan <laughs> ibnu al-Hakam <laughs> Marwan eh? naraan moom saa mu dafay defi rek mais rahimahullah quoi mooy maamam Marwan euh, moo nekkoon xalifa après doom ji kii ko euh, kii nag Abdul kii euh, Omar mi moom lañu naan cinquième xalif de l'islam pourtant c'est pas successivement c'est pas le cinquième xalif mais dafa juboon lool. mel ni maamam Seydina Omar parce que Seydina Omar côté yaayam seyna Omar mooy mooy maamam quoi voilà meloon ni moom nag juboon lool deux ans kese la def ci xilaafa gi tegaat réewu jullit ni ci ci ci ci yoona ah. dëngate yi ñi ñi ñi ñi doon def buur yi ko jiitu woon lépp la effacé ci deux ans privilège yi nga xam ne la famille royale doon am foog ne ñoom waa yow lépp la dindi waaw moom ci boppam saa yi comme maamam la doon dunda comme Seydina Omar radiyallahu anhu da doon toog daanaka dara doona koon am te mooy xalifaay jullit ñëpp waaw Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu mu ne moom daal woon nay muur xar kanamam ci benn waay mais loolu mooy bon xam nga lii c'est waa la joo xam ne gu doyoon waar wala yu mel noon ba mu waa ji jàll parce que moom ne woon na gouverneur gouverneur Médine avant muy nekk xalifa ne woon na gouverneur Médine boo gi boo demee Medina léegi gis nga mosquée yi ñu def masjidul Ghamama hatta euh, Khandaq mooy site yooyu yépp ki ko préserver woon mooy Omar bi ibn Abdul moo ne woon site nañ leen préserver waaw nañ leen kii ngir ñu ci ci ci depuis moom la woon voilà mooy Omar ibn Abdul Eh, ibn Marwan radiyallahu anhu nga xam ni moo gënoon a sell jamono te moo doon xalifa bi moo doon xalifaay jullit ñépp al umawi deux ans la def deux ans kese lijjantiwaat dëkk bi <laughs> radiyallahu anhu mais lii dañ naan loolu benn moo nit ki man na romb bañ koo kii rek jàll waa romb léegi nag imaamu Nawawi léegi ginnaaw bi ñu gisee nii kon taxrij baa ngi kon wax ji fii la mooy beneen côté bi moom yàgg nañ koo gis mooy xadiis bi euh, en tout cas bu dee yaxu xadiis bi laa yaxillu daganul li mu'minin ab way ngëm yàlla an yahjura muy gàddaay mu'minan ay ngëm yàlla fawqa salaas lu mat lu ëpp ñett fa in marat bu rombee bi salaas ñett fal yalq na dajeek moom wal yu sallim alay na ko nuyu fa in radda alayhi salaam bu ko fayee bu nuyoo waaji waaji fay ko léegi ñoom ñoo bokk pay gi bu nee nag daa nuyoo keneen ki di jaay di di jaay na gisu ko di fële rek yooyu moom mooy am bàkkaar bi waaje moom ki nuyoo génn na ci moom pare na léegi ba léegi imaamu Nawawi day day dë- xadiis yi day dëgëral lan liñ njëkk a tudde bunt bi baabu tahrim partie bu njëkk bi xaraamal guñ xaraamal tongu ñetti fan diggantey jullit léegi nag mooy kate bi des bim ne ba mu des bu dee ne waa ji yaa ñuy ak bid'a la nekk bu feeñ walla fisq goo xam ne ak kàccorte loolu fan la ko indi loolu fan la ko indi moom ci waxu imaam Abu Daawuda bi mu indi dernier bi mu indi nag loolu luñ koy déggee dañ naan la benn mooy loolu gis nga xadiis biñ la waxoon ne la mooy xadiis yi naa anas la taqaata'u wala tadaabaru wala tabaghadu wala tahaasadu wa kunu ibadallah ikhwana xadiis mille cinq cent soixante-sept loolu tontoon nañ ci mooy ci bi imaamul xaafis na xajar moom lañ jëloon baxte bi ñu ci defoon te moom lañ loon fàttali sànq bi naan yow imaam ibn Abdul Bar naan bu dee ne waa ji dalay yàqal sa mbiru diineeg yooyu ah, kooku mën naa ëpp loolu parce que yonent sa sam loolu lañ doon layee Euh, euh, bàyyi woon na ber woon yi lu mat un mois ak tamit ah, euh, kii xadiisu Ka'b ibn Malik moo doon xadiis numéro vingt et un fii ci Riyad bi alors xadiis numéro vingt et un la woon waaw mooy xadiisam bu gudd bi deuxième buntu baabu tawba xam nga boobu bañ ba mooy bañuy dem Tabuk nga xamante ne nii moom demuloon ak ñaari mbokkam ya euh, radiyallahu anil jami' yeneen saa sam ba mu ñibbisee naafiq di kàcc ku nekk di nar ñii naan lii yeneen saa sam di joxe li nga xamante ne nii euh, euh, ay ngant yu fu yeneen saa sam déglu nangul leen li ñu wax ñaanal leen ñu daal di jóg dem kantaan ñoom ñett biñ ñëwee ñoom dafa dafa dafa daf leen a déglu gaa yi wax léegi nag muy Muraaratu ibn Rabi' Hilaal ibn Umayya ak abu ak ak eh, Ka'b ibn Malik eh, radiyallahu ta'ala anil jami' ñoom yeneen saa sam woon ñoom lañ jullit ñi bu ñu waxateeg ñoom ba mat lan matoon na un mois léegi loolu nag la ne loolu noonu day wane ne kon loolu Euh, bu dee ñu mel ni loolu loolu mën nañ ci lay xam nga imam an-Nawawi fii nii mënoon na indi xadiis yooyu parce que bu dee yaxu xadiis yi mu indi partie bu njëkk bi kese la dëgëral mais quant bu dee bam mu def koo xam ne ci bidaa la nekk loolu amul xadiis bi indiwu fi xadiis bu koy dëgëral pourtant mënoon la indiwaat xadiis numéro vingt et un ñu la wax ah fi nga xamante ne nii mooy Euh, biñ la wax sànq manoon na ko indi waaw manoon na indi xadis boobu nga xamante ne nii moom daa leer foofu waaye mënoon na indi xadisu masruba biñ la wax léegi bu Seydina Jaabir wala bu Seydina Umar ibn al-Khattab wala yooyu bi nga xam ne yeneen saa salaam ala mooy ci la ber woon jigéenam yi soxnaam yi vingt neuf jours loolu mënoon na indi yooyu par exemple mais yooyu yëpp indiwuleen mais ñeneen ñi ci loolu la ñuy layee waaw ci loolu la ñuy layee ne loolu day wane ne bu dee waa ji bidaa gu leer moom la fi indi loolu day mën a nekk mais loolu tontu woon nañ ci biñ lay wax ne la imaam al-Hafiz ma loolu daa am adna ba te loolu euh, mooy est-ce que loolu euh, léegi léegi léegi imaam an-Nawawi moom leer na te ni moom waxu imaam Abu Dawud bi moom ci loolu la jàpp que ne voilà lii la quoi. Hmm? moo tax ku mel ni ñoom kii al imaamu alxataabi mu naan hada fi hajri rajuli axaahu mooy li ñu tere bu ëppee ñett ci loo xam ne dako doon yedd wala yu mel noon wala lu ko jàppal ci lañ may ñetti fan waaye fa amma hijraanul walidil walada wa zawja zawja man kaana min maanahuma fala yudayyaqu alayhima akthara min salat waqad hajara nabi sallallahu alayhi wasallam nisaahu shahra lii moo tax ma ne la am de façon riwaay yi dafa leeral ke ne waxu imaam Abu Dawud bi ci sunan bi ah qaala Abu Dawud budul gaay ñoo juum kon ju daa nekk juum te rek ne arbaina quarante jours loolu matul quarante jours imaam al-Xattaabi yi mu ne loolu bu dee nag gàddaayu waajuru doomam wala borom kër gi soxnaam wala yu mel noonu loolu duñ leen xatal ci li nga xamante ne mooy ñetti fan mën na ko ëpp ndax yeneen der woon na soxnaam yi lu mat loolu nag mooy mooy mooy wax ji nga xamante ne eh, moo jara bi eh, mooy ñuy wax loolu léeg don imaamu Nawawi foofu lañu ko layale foofee ci loolu lañ ko lañu ko layale ah. <laughs> eh, léegi sauf que imaamul xaafis na xajar eh, rahimahullah bi muy wax ci xadiis boobu dafa am benn affaire boo xam ne moom la wax boo xam ne non man neew ma ne gaa yi parce que loolu noonu même xadiis Seydina Ka'b ibn Malik bi radiyallahu anhu boroom xam-xam yu bari lañ naan loolu bu dee nit ki daa def comme ay ñu nekk yu yooyu jullit ñi waa ji def ci gravité bu garaaw loo xamante ne ni bu boobaa mën nañ leen a sanctionner noonu que léegi ñii nañ leen berfee bu leen kenn tudd bu leen kenn kii ndax loolu dina leen yar mais loolu la imaam Ibnul Qayyim doon wax ci azab bañ koy gis jàngatu Tabuk yi ci siira bi que ne loolu nag il faut pas mu nekk loo xam ne day ëpp waaw te tamit mu nekk loo xam ne day am njariñ ci gàttal quoi waxoon naa la bu leen ne yow waa ji bu ngeen ko tafee mu ne alhamdulillah caay caayam di gën a màgg bu gën a nekk ci yu bon loolu kenn du la wax bàyyi leen ko beru leen ko mais Ka'b ibn Malik dane mbir mi daa demoon tar ci ñoom hatta ida daqatil ard bima rahubat suuf si mujj xat malgré le suuf si yaatu dafa mujjoon xat ci ñoom moo tax ba nabatin ba ñëwee nee bi ma nekkee ci noonu ci la benn nabatéen delluwal hadis vingt et un daal di ñëw ci marché bi doon jaay ñam jóge ci nabatin yi jóge ci fële côté Maliku Ghassan ca côté Qaysar satellite mooy nabatin yooyu rek dëkk ay Petra wa ki Jordanie foofu ak yooyu Syrie ñëw di laaj naan ay na Ka'b ibn Malik ah, nit ñi di ma ko joxoñ quoi di ma joxoñ di ma di ma ko joxoñ ba mu ba mu ñëw ne ma buurub Ghassan bi moo lay moo lay moo la jox lettre bi ne ko bi da ko doon wax ne ko di naa ne dañ la am sam waa ji da la dañ la am mere léegi ñëwal ci ñun dinañ defal lim nee na ma jël ko def ko ci fuur ba waaw ci fourneau ba mu lakk waaw loolu loolu lañ koog da doon jariñ mais ñoo xamante ni imagine ñoo xam ne boo leen tafee sa waaye ñu dem Las Palmas toog <laughs> di continuer seenu caay caay yow loolu sax taf ko ban jariñ la mais loolu imaam al-Hafiz Ibn Hajar nag dafa wax benn affaire bu am solo bi muy saraa lool mu ne xoolal ndax ni mu ko waxee daa am solo mu ne wa min al-lataa'ifi anna al-hikmata fi ash-shahri ma'a anna mashruu'iyyata al-hajri thalaatha ayyaam thalaathatu ayyaam anna iddatahunna kaanat tis'a fa idhaa duribat fi thalaatha kaanat sab'a sab'atan wa ishrin wal yawmaani li maariya li kawniha kaanat ama fa naqasat anil haraa'ir wallaahu a'lam imaam al-haafiz ibn hajar bon lool ci lataa'if la mënuñu ne nag lii nii nii nii la nii nii la mooy ay sew sew la yoo xam ne da nga koy mën a tiiree ci ay njàngat yoo xam ne borom bi yootil hikmata man yasha mooy jox yenn sew sew yi ci kum ko ku ko soob mu ne nag bokk na ci sew sew yi nga xam ne ci sagesse yi nga xam ne mën nañu li tax yeneen saa salaam ber woon leen ak yu non weer vingt neuf jours parce que dana weer day nekk vingt neuf nekk trente te weer woowu Hamza dafa tombé woon mu nekk vingt neuf loolu moo tax lu bari ci boroom xam-xam ne loolu début weer bi la woon am ñu ne noonu voilà parce que weer parce que waa jumhur dañ ne bu dee début weer bi lool garaawul daa fekkoon mu tombe vingt neuf mais bu doon ci biir weer bi la il faut mu mat trente am ñeneen ñu ne mukk pourquoi trente bu dee te lool mooy kii jigéen bi idda ak yëpp day dugg ci biir mooy koo xam ne moom ba muy idda ba borom këram di gaañu muy takk muy jàpp idda du début weer bi ci biir weer bi léegi est-ce que kooku li muy compter quarante jours yi muy compter mais weer woowu nan la koy compter. ak parce que loolu bu bu bu bu bu euh, bu bési mi bi muy idda li ñuy jàpp weer vingt neuf la ñuy jàpp wala wala trente voilà ñenn ñu ne non jour boobu lay commencer lépp dañ ne jour boobu lay commencer di compter ba mat trente am ñu ne non vingt neuf parce que ash-shahru yeneen saa saam dane hakaza hakaza wa hakaza wa hakaza mooy daa yëkkati loxo yi ne weer nii la dix plus dix bu mujj bi mu lem benn baaraam muy neuf muy vingt neuf moo na Sayyidatu Aisha doon na Ibnu Umar est-ce que juumul rahimallah Aba Abdurrahman yooyu weer trente lay doon léeg-léeg mu nekk vingt neuf mais loolu lépp taxuñoo jóg pour wax ne loolu moo loolu rek la mooy ñenn ñi dañ ne cosaan bi dañuy jàpp li nga xam ne moom leer na ne weer la muy vingt neuf am ñu ne noo day mat loolu mooy waa jumhur léegi mooy fii bon en tout cas mu ne léegi weer woobu mu ne ñoom soxnaam yooyu noonu ñaata lañu woon neuf lañu woon léegi mu ne boo jëlee neuf mu ne ànd ak ne mooy li yoonal li sharia yoonal ci gàddaay nit ñetti fan la mu ne comme que ñoom dañoo nekkoon lan neuf boo jëlee neuf fois trois day nekk vingt sept mu ne vingt sept nag boo ko defee vingt sept jours mais léegi mu des pour mu mat weer bi vingt neuf bi mu des deux mu ne loolu nag ngir Maria la woon nga Maria nekkul woon soxna Maria nekkul woon jabara ah, soxna ci yeneen saa salaam comme noonu non moom jaam la woon loolu xaw ma ñenn ñi dañ ciy juum. mooy Maria al-Qibtiya radiyallahu anha yorul woon statut épouse du prophète sallallahu alayhi non esclave am la woon voilà dëgg la à part Sayyidatu Khadija moom kefee ci am doom ak yeneen sallallahu alayhi wasallam mais ñeneen ñi ñeneen ñeneen ñoom Sayyidatu Aisha ak Sayyidatu Hafsa ak ñooñu Zaynab bint Jahsh ñoom euh, ñeneen ñépp Hafsa ak ñeneen ñi ñooñu noonu ay statut soxna lañ yoroon ak ñoom Safiyaat mais radiyallahu anhu na Marie roloon statut soxna léegi mu ne comme que ñee ay moom moom moom esclave la woon moom deux jours la doon am li kon deux jours la doon doon moo tax boo yottee vingt sept plus deux mu nekk vingt neuf mu ne loolu mooy xikma bi nga xam ne moo ci nekk voilà kon loolu moom noonu la ko <laughs> imam Ibn Hajar noonu la kii mais bon léegi loolu liñ ci bëgg a wax mooy de toute façon boroom xam-xam na ñoo xam ne yu mel noonu la ñuy layeeg ne bu dee koo xam ne moom ak gravité li mu def te loolu du n'importe qui ba koy décider moo tax wax ja imam Ibn Abdul Bar waxoon fàttali na ko sànq rahimahullah ne loolu moom insha allah dëgëru voilà te ne bu dee waa jàpp nga ne boo kii weeg moom day yàq te mu yàqal la sa mbiru àddina wala sa mbiru àllaxira sa mbiru kii non loolu yaa ko yaakaar te foofu yow Iblis tout le temps day ñëw naan la waaw jir jir nee na sori la loolu moom dëgërum mais loolu boroom xam-xam ak koo xam ne njiit la man na xool lu mel noonu gis ne lii approprié na mais koo xam ne boo ko nee nii mu dem comme liñ la wax léegi nekk feneen bi fa defut caay-caay yow ngeen tax ko day kontaan sax waaw mais quand euh, le chat n'est pas là les souris dansent bon ñuy fekk ci nga lan lan ñun ñun ci janax yi toj dëkk bi lañuy ñuy def waaw fii bordaas bi lépp lañuy ñuy toj laa wax ndax muus mi new fi yow kay kon bu boobaa boo bëggee jàmmam da leen di boole muus mi dafay ne saa su ne <laughs> waaw moo tax loolu bon ku ko ci déggee imaam waaw loolu mën nañ ko ci déggee waaye wallahu taala loolu daal li gën sàmm mooy yii nii waaw parce que loolu gars yi léeg-léeg duñ ko mën a canaliser te Iblis man na fa jaar ne la voilà lii la mooy moo lay justifier que ne loolu mën na nekk voilà gis nga hadis sangam wane hadis yi lii liñ wax lii moo gën a mooy li nga xam ne ñoo gën a leer te fii wax daa ku fi tongu mbokk jullit ëpp ñetti fan yow fa nga faatu daxalat naar di nga dugg safara nga yooyu <laughs> kii quoi ah, moom